ñetteel bi mooy bu wax allahu akbar jooju fekk mu taxaw ndegam mën naa taxaw waaye bu fekkee ku mën a taxaw la mu toog wax ko door a jóg kon bu baax julli gi yàqu ñeenteelu farata yi mooy jàng fatiha jàng fatiha farata la ci boo dee julli yow rekk rek wala nga xam ne yaay jiite bu dee ci yoonu Maalik moom bu fekkee am na ku lay jiite yow jàng fatiha nekkatul farata ci yow dañuy sopp rek ki lay jiite bu dee wax ci suuf nga xam doo dégg la muy wax yow it nga jàng kon fatiha ci suuf ndax sam xel bañ a nekk ci leneen ñoom sax waa Malick bu fekkee ilimaan day biral moom dañuy sit ngay jàng ndong moom mbaa mu jàng ba àgg nga doon jàng moom daal bu ilimaan day biral moom sib nañu maa moom di jàng ànd ak moom ci gàttal daal saa yu ilimaan de biral moom bu dee ci yoonu Malik doonte sori nga ba doo dégg la muy wax mbaa da tëx ba doo dégg la muy wax dañ gën a taam mooy nga ne patt rek te sa làmmiñ ba a wax dara dara juróomeelu farata yi mooy taxawaay ba ngay taxaw di jàng faatiha jàng faatiha ci boppam de farata ak taxawaayam ci boppam doon farata nga xam ni su ma nee taxaw jàng faatiha te deful taxawaay boobu xanaa toog jàng ko julli ga yàqu juróom-benneel mooy rukkoo juróom-ñaareel mooy siggee ca rukkoo ba maanaam boo rukkoo siggi ko nga siggi farata la noonee nga sëggi jàpp ci feewoom boo jàllee rekk sujjóot da nga bàyyi farata ndax sigg defoo ko juróom-ñetteel bi mooy sujjóot sujjóot farata la waaye nag sujjóot ab jë sujjóotu bakkan moom daañu ko wax sunna la waaye sujjóot nag ci sab jë farata la ba mooy juróom ñeenteel bi sujjóot ci boppam mooy juróom ñetteel siggee ca sujjóot ba mooy juróom ñeenteel te boo siggee da ngay siggi say loxo fa ko tegoon mu juróom ñeent wal iqtidalu ak yemoo yemoo googu nag lu mat a xam la te jàpp ko bu baax mooy boo jàppee ci séeréer ba siggi siggi bi da dem ba taxaw jonn mel na nga melal ba nga sëgg gutoon loolu mooy baax waaye boo xawee siggi tuuti rek daal di jàll sujjóot it bu baax faaw day aajowoo nga siggi ba taxaw jonn mel ne ba nga sëgg gutoon bu dee ci sujjóot la boo ci sujjóot ba da dellu ba mel na nga meloon toogaat ba jekk cër yépp jub mel ne ba nga sujjootagutoon kon i'tidaal yemoo rekk mooy boo siggee ci sujjoot ak boo siggee ci rukkoo nga siggi ba cër yi jub xocc mel na nga meloon ba nga sëgg gut loolu mooy i'tidaal dafa bari nag ñi koy bàyyi lool lool moom mooy fukkeel fukkeel ak benneel mooy attuma anilatu ñu koy wax dal moom itam lu am solo la ci ñu xam ko mooy loo yàkkamti yàkkamti julli gi foo toll da def teg ba cër yi dal fekkee da ngaa gaawantu loolu mel ne picc muy coof rek wala ganaar guy coof rek du baax faaw rek foo toll boo sëggeeru ko boo sëggee sujjóot ak foo toll ci ponk yi rek nga ne fa teg ba cër yi dal loolu farata la fukk ñaareel mooy toftale farata yi maanaam ni benn rakk tegaloo nga tegalee ko na ba agsi ci asalaamaaleykum mu mujj ca xam nga yéene ak wax allah akbar moom ñooy fesaloo jàng faatiha ak taxawaayam topp ca rukkoo ak siggi topp ca sujjóot ak siggi topp ca noonu la benn rakk tegaloo nga tegalee benn rakk noonu nag jàll tegale rakk yi ci topp noonu ba asalaamaaleykum mujj ci farata la boo ko deful rekk julli gi yàqu boo doon julli tàmbalee jàng fatiha nga xam ne kabaru armal du baax boo doon julli tàmbalee ko ci rukkoo mbaa sujjóot ba tey du baax faaw rek nga tegalee farata yi nañ war a tegaloo loolu mooy fukk ñaar fukk ñetteel mooy nga wax asalaamaaleykum moom farata la farata bi ci mujj nag mooy bi ngay wax asalaamaaleykum fekk nga toog jataay ba ngay waxee asalaamaaleykum farata la ba yàkkamte woon ba ba ngay wax asalaamaaleykum toogoo da ngaa jóg di dem julli gi yàqu sëlmal bi farata la ab jataayam farata la lii boo ko wàññee muy fukki farata ak wa shartu niyati sartu bi yéene nag muqaaranatuha mooy ak lëkkaloo mag li takk ihraam yi ñeel kàbbaru armal yéene julli gi balaa baax mu sësaloog allahu akbar ji dañoo waxoon nag ne dañuy bañ nga jax-jax yi ci di ko jéem a lëkkale ba sam xel di nattable yéene nga am yéene woo lëkkale nga leen am lëkkale woo leen moo tax ñu waxoon ne boo waxee sam xel rekk ne yéene naa julli sàngam daal di wax rek allahu akbar mu sus ci fa saasa rek mu daal doy bul ci jax-jax bul ci def benn coono wa sunnanuha ay sunnaam nag moom julli al iqaamatu moo di liqaam mu jàll si ci sunna yi julli liqaam sunna la ci julli liqaam nag mooy li ngay wax bala ngaa kàbbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala alsalaati hayya ala alfalaaxi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu loolu mooy liqaam sunna la soo xam ne moo gën a dëgër sax noddu ndax dafa gën a sës ci julli gi wa suurat ak saar wa allati yoo nga xam ne ba'dal fatihati nekk na ci gannaaw fatiha gannaaw boo jàngee fatiha ci ràkka bu jëkk ak ràkka bu ñaareel saar wa nga cay teg sunna la nga jàng saaru mat nag moo gën nga jàng rekk aw saar jeexul nga bàyyi mbaa nga topp ay laay rekk jàng ko dal di bàyyi boo ko defee mu doy sax waaye daal dañoo sopp nga jàng saaru mat tàmbalee ko fa mu tàmbalee yem fa mu yem bañ caa dolli dara ni ki itam jàng yaari saar mbaa yett ci benn rakk ci jullit farata taamu wuñu ko wal ak taxawaay ba laxaa ñeel saar wa taxawaay ba ngay taxaw di jàng saar wa moom itam sunna la kon yettangoog liqaam ak saar ak taxawaayu saar wi washiru ak yalu fiima la nga xam ne yu sarru def na yalu fii ci moom wal jëxaru ak biral fiima la nga xam ni yu jëxaru defu na biral fii ci moom yalu ca fañ la ko digale yalu mooy wax ci suuf sunna la biral fañ la ko digale te mooy wax ca kaw fañ la ko digale ba tey sunna la fiñ la digale yalu nag mooy léppi tisbaar ak léppi takkusaan ak rakk ba mujj ca timis ak ñaari rakk ñu mujj ca gee yooyu mooy ñu digle nga yelu ci bañ la digale wax ca kaw nag mooy ñaar rakkay suba ak ñaar rakkay ajjuma ak ñaar rakka ñu njëkk ca timis ak ñaar rakka ñu njëkk ca gee yooyu lañ digle ku leen biral fi ca nekk nag nga def fa lañ la fa digal sunna la kon juróoma ngoog ci li waxagun ci ay sunna wa sami allahu liman xamidahu ak sami allahu liman xamidah boo siggee ci rukoo bi nga wax sami allahu liman xamidah bu fekkee da ngay julli yow doom wala ngay jiite wax nga sami allahu man xamidah sunna la bu dee maamoom nag moom du wax samiha allahu liman hamida day wax allahumma rabbana walakal hamdu te bu boobaa loola ngëneel lay doon du àgg ci sunna li nga waxagun juróom-ñetti sunna la wa kullu takbiratin bépp kàbbar sunnat nu sunna la ilal ula ndare bu jëkk ba mboolem allahu akbar yi ngay wax julli gi yëpp boo xasee weesu ba ci jëkk ndax ba ci njëkk moom farata woon boo xasee weesu boobu nag allahu akbar yëpp sunna la ñu wa tashahudaani ak yaari taaye ya julli goo xam du suba rek faw mu am ñaari taaya suba rek moom mooy am jenn taaya bu fekkee ne kenn rawu la ca jàppale ne nag yaari taaya yépp sunna lañ wal julloos ak jataay ba lëxumaa ñeel leen ñoom ñaar bu ñu nee taaya bu ne sunna la xamal nekkoon kon taaya bu ne itam ak jataayam sunna la mooy diir ba ngay toog di def taaya ja sunna lay doon wa taqdimul fatihati ak jiital fatiha ja xala suurati ca saar wa daa boole ci sunna yi nga jàng fatiha ba noppi door caa teg saar wa nga xam ne boo njëkkoon a jàng saar wi door wa taslimatu ak sëlmal ba ak taaniyatu bay aji ñaareel wa taalisatu ak bay aji ñetteel lil ma moom yi ñeel maa moom bu fekkee dañu lay jiite nga xam ne yow julli woo yow dong te it jiite woo dañu lay jiite kon gannaaw boo waxee asalaamaaleykum muy farata ci yow sunna la nga wax asalaamaaleykum ndànk yéene koo delloo ci sa ilimaan waxaat asalaamaaleykum ndànk jëmale ci ki la féete càmmooñ bu fekkee na ngeen toogee woon di julli am na ku féete càmmooñ te am na ci julli ga lu matub rakka bu fekkee yaa mujjoon ca sàppe sa amul ku la féete càmmooñ kon doo delloo sëlmal ci sa càmmooñ bu fekkee am na ku féete waaye dañ ko raw te amu ci lu matub rakka it ba tey doo ko delloo sëlmal wal jahru ak bérél bi taslimati ci sëlmal ba alwaajibati ba di aji waax asalaamaaleykum ji nga xam ni mooy farata nga wax ko ci kaw bañ koo yelu loolu sunna la teew nag boo waxee asalaamaaleykum yëkkatiwoo ko itam wax ko ci suuf du tee farata ji mu wàcc na la waaye bàyyi nga sunna wasalaatu ak julli ala rasulillahi ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonante bi ca taaya ja xam ne mooy mujj bu ne taaya ji mujj mooy ja xam ne rek ca ngay sëlmale nga julli ci yorante bi bala ngaa sëlmal sunna la am na julli gu ñuy wax asalaatu al ibrahimiyatu soo ko mënee moo gën su fekkee mënoo ko nag noo jullee ci yorante bi rekk mu baax wa sujjóot ak sujjóot xalal an fi ci bakkan wal kaffay ni ak yaari téng war rukk ba tey ni ak yaari batiwoom wa atraafil qadamayni ak cati ñaari ndëggu ña daa wax ne boo dee sujjóot na nga dëppi sab jë sa bakkan ba tey nga dëpp ko mu àgg ci suuf say tënk itam nga rëppeel ko mu dem ba tolloog say nopp say bëti nga sukk ko say baaraami tànk samp nga sujjóote noonu sunna la sujjóot ak jëbi dafa nekk farata sujjóot ak bakkan nag booleeg nee mu waxee ca téng yaag ba téewam yaag cati yaari ndëggu ya yooyu boo ko ba tey sujjóote noonu sunna la wax sutratu ak satir li xëyri maamomi ñeel kudul maamoom wa aqalluha te gën jaa néewoom xilafu rumhin mooy talaayu xeej maanaam riyaat wa ak guddaayu xasab taahiratin bu di aji laab taabitatin bu di aji sax xayri mushawishatin boobu du aji jax-jaxee xel nga seetlu ne ñetti baat ñi dañ ko binde fii taahiratin saabitatin xayri mushawwi shatin am na yax yu def wa toolu viraahin taahirin thabitin gayri mushawishin ñun danoo taamu taahiratin thabitatin gayri mushawishatin ndax baatub jiraa xasab jigéenal ga moo ca gën a wóor su fekkee ne yow te nga julli yow dong wala nga xam ne yaay jiite te ragal ne fa nga taxaw di julli bala ngaa sëlmal dana am ko romb fi sa kanam kon sunna la nga wut satir satir nag mën nga koo samp mën nga koo tëral waaye day nekk jëmm ju laab bañ am sobe day def dégg bañ a nekk luy yëngatu yi dem a ko dikk te bañ a rafet lool mbaa mu ñaaw lool bay jax-jaxee sam xel ci boo dee julli te itam nag lu mu sew sew na dijj ne ab xeej la neexee ne na dijj ne aw yet wu dijj ndegam ab xeej miinoo ko lu mu gàtt gàtt itam na gudde ne ab xasab bu la neexee nag bu dee ci jàkka ji nga dem ba tolloo ko poto rek dal koy def muy sa satir ba tey la neexee dem ba tolloo garab mbaa lu ko nuru dal koy jàppe rek sa satir maamam nag mooy ki nga xam ne am na ku koy jiite moom du sunna ci moom mu wut satir ilimaan ja koy jiite rek mooy satiram du jar digganteem ak moom mu di fa dara satir moom kay jiite rek wala kenn kuy julli ku ragal ne balaa sëlmal am ko romb fi kanamam rek moom la ñuy sunaal ci moom mu wut sattir de sax bu fekkee fa ngay jullee xam nga ne kenn romb ci sa kanam it du aajo ngay wut sattir kon loolu mooy sunna yi doon nañ ko tàmbalee wàññi benn benn waaye dañ koo far bàyyi noonu rek mën nga koo xool niñ ko waxee kenn ku ci nekk leeral nañ ko ne nangam sunna la nangam sunna la mu jàll fii ci ngënee li julli wa fadailuha ay ngëneelam raful yodday ni moo yëkkati yaari loxo ya xindal ihraami fa armal ga xataa tuqaabilaa ba ñu tolloog ubbi nay ni ñaari nopp ngëneel yi bi mu ci njëkk a wax rek mooy booy wax allahu akbar muy kàbbaru armal nga yëkkat say loxo ba mu tolloonteeg say nopp am na ñu ne ba mu tolloonteeg say mbagg mbaa boo diggante mbagg yeeg nopp yi waaye moom nag ba mu tolloonteeg say nopp la wax yëkkat loxo yooyu ngëneel la boo waxan rek allahu akbar te yëkkatiwoo loxo yi itam du ko tee baax wa qawlul ma'muumi ak waxuk ma'muum wal fasdi ak kenn rabbana walaka alhamdu ne rabbana yow sunu boroom walaka ñeel na la alhamdu cant ga kenn képp bu dee julli gannaaw bu siggee ci rekoo ba wax samihallahu liman hamidah dañuy sopp mu wax itam rabbana walaka alhamdu bu yaar yëpp lay boole moom mi julli moom dong ba tey bu dee maamoom nga xam ne am na ku koy jiite bu déggee ilimaanu wax samihallahu liman hamidah kon sopp nañ ci moom mu wax rabbana walakal hamdu boo waxee nag rabbana walakal hamdu mu doy waaye nga ne allahumma rabbana walakal hamdu moom lañ gën a taamu wa taaminu ak wax amin baadal fatiha ci gannaaw fatiha lil fazzi ñeel kenn wal maamoom ak maamoom wala yaquluha du ko wax al imaamu ilimaan illa fii qiraati sirri ndara ci njàngum yelu bokk na ci ngëneeli julli soo dee julli yow dong moo xam da ngay yelu moo xam dangay ngay biral ak bu fekkee ne dégg nga sa ilimaan jàng faatiha ba mu jeex ñoom ñaar moom muy kii julli moom rek ak ka dégg ilimaanam jàng faatiha ba mu jeex ngëneel la mu wax amiin amiin mooy yàlla na nga nangu ñaan moom nag daa wax ne ilimaan ci boppam bu dee yalu rek lay wax amin waaye bu dee biral du ko wax fekk na moo ne am na ñu ne day ilimaan bu dee biral daa daañu soog mu wax amin te wax ko ca suuf ci takk takk sax bu dee ci yoonu Maalik moom ku kuñ ne ngëneel la mu wax amin tam dañoo sopp rek mu wax ko ca suuf te bañ koo yëkkati ndaxam da nga dégg ilimaan joo xam ne ku amu xàmmee la muy jiite di biral ba noppi wax amiin ca kaw wala nga dégg sax ña ànd ak moom wax amiin ba mu yëkkati ku loo xumb ba mel ne jàkk ji da yëngutu waaye ak wute rek daa bari ci àttey fiq yi kon nag ñun taalibe yi nga xam ne dañ moo digal tënku ci yoonu al imam malik dañuy sàmmoonteeg loolu te buñ gisee nag keneen kuy def lu bokk te loolu lu maandu ci moom rek jàpp def nanu lañuy digal suñu jaan wàcc na ñoom mooy seen gis-gis ñoom seen jaan wàcc na wa tasbih ak sabbal fi rukkoo ci rukkoo wa duxaaw ak ñaan fi sujjóot ci sujjóot booy rukkoo sopp nañu nga sàbbaal subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi boo rukkoo woon te waxoo dara itam du tee mu baax waaye sopp nañu sàbbaal googu booy sujjóot nag dañoo sopp nga boole sàbbaal ak ñaan boole ci moo tax mën ngaa wax subhaana rabbiyal a'la mu dik sàbbaal nga teg ci allahumma ghfir li yàlla yàlla na ma jéggal mu dik ñaan boo dee sujjóot moom taamu nañu lool nga xër ci ñaan sa boroom la nga bëgg ndax addis ba dane amma rukooxu fa xazimu fiihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fiihi min adduhaa yi fa qaminun an yustajaaba lakum ne bu ngeen dee rukkoo na ci màggal seen borom ca rukkoo ba kon boo sàbbaalee màggal nga ko mu ne bu ngeen dee na ngeen farlu ci ñaan ndax yell na ñu nangu seen ñaan mooy seen ñaan daal jàpp nañ ni yàlla du ko gàntu mukk du ko delloo mukk jamono yi ngeen tolloo ci sujjóot wa tatwilul xiraati ak guddal njàng ma fi subhi ci suba wa duhru tisbaar taliha dana ko topp moom suba wa taqsiruha ak gàttal njàng ma fil xasri ci tàggusaan wal maxribi ak timis wa tawassutuha ak digg doomuk njàng ma fil xisha yi ci gee bokk na ci ngëneeli julli boo dee julli suba mbaa tisbaar te muy yow dong mbaa boog yaay jiite waaye ña nga àndal ngeen di julli ñoom ñëpp dañoo bëgg julli gu yàgg amuñu ngànt amuñu lu leen di gàllankoor kon sopp nañ nga jàng ci mu fasal yu guddi yi mu moo di di tàmbalee ci suuratul xujuraat ba ci suuratu xabasa diggante boobu nga jàng ci aw saar yooyu mooy yu guddi ci mu fasal yi boo la jul takkusaan mbaa nag ñu sopp nga jàng ci saar yu gàtt yi saar yu gàtt yi nag moo tàmbalee sóoratu duha ba ci sóoratu naasi wacc jàng rek mu baax boo dee julligee nag ñi sopp nga digg doomu ci njàng mi bañ a guddal bañ a te saar yu digg doom yi moo tàmbalee xabasa ba ci sóoratu duha diggante boobu mooy digg doomu yi su fekkee nag danga nga amee ngànt mbaa ngay jiite mbooloo moo xam ne xamoo lu ñu demee am na ci ñu wéradi am na ci ñu amee ngànt kon bul guddal njàng ma ndax rek sàmmoonteeg waroom ngànt yi watakoon dana nekk assuratu saar wa al ula wa jëkk xabla saaniyati ci njëkk wow ñaareel wa wa at wala te gën guddi it mil ca moom dañoo bëgg nag saar yi ngay jàng ci ràkk bu njëkk bi na jiitu saar ba ngay jàng ci ràkkab ñaareel ci ni ko kaamil bi tegalee mu ne bu dee fàllax ak naafi dangay jàng fàllaxi ci ràkk bu njëkk bi jàng naafi ci ràkkab ñaareel ndax xam nga fàllaxi moo jiitu ci nit ñi tegalee kaamil bi boo tàmbalee ca fatiha ak baqara jëm si noonu ba tey bu dee dangaa bëgg a jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwallaahu ahad rakk bu njëkk ba kon na nga siy jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun rakkam ñaareel ba qul huwallaahu ahad ndax xul yaa ayyuhal kaafiruun moo jiitu ci ni ñu tegalee ci kaamil bi nga ñàkk ko defe noonu nag taamuwuñ ko ndaxam boo ko defoon nit ni kii rakk bu njëkk bi nga jàng ci sóoratu naas yi rakkam ñaareel ba fàllaxi koy du tee mu baax waaye def nga lu ñu taamuwut ba tey dañoo sopp bu ma ne dañoo sopp rek damaa jublu bokk na ci ngëneelu julli dañoo sopp saar wi ngay jàng ci ràkk bu njëkk bi gën a gudd saar wi ngay jàng ci rakkab ñaareel loolu ba tey taamu nañ ko wal hay atu ak melowa al maalumatu wa di xam fi rukkoo ci rukkoo war sujjóoti ak sujjóot wal julleesi akub jataay boo tolloo ci rukkoo mbaa sujjóot mbaa jataayu diggante ñaari sujjóot yi mbaa jataayu taaya fu ci nekk am na ca melo woo xam ne wa ñu sopp la muy ngëneel bu dee ci ba ngay rukkoo melo wa ñu taamu mooy sa gannaaw nga bañ koo dóoxal bañ koo xuggil mooy sa gannaaw day maase rek sa bopp itam nga bañ koo sëgal bañ koo yëkkati ba tey mu maase rek teyit say përëg mu sori say poqtaan ndegam amul ku dend yow balay gàllankoor ci loolu bëgg nañ nga jàpp ci say woom say sori say wet nga samp say bëti woom dij ko mu dëgër nga jàpp say bëti woom bu dëgër dëgër ci say teng ndax waxoon nañ ne rukkoo moom boo sëggee rek ba say témb jege say bëtiwoom rek rukkoo am na waaye nag nga jàpp ci say bëtiwoom bu dëgër dëgër bokk na ci ngëneel yi boo dee sujjóot melowañ ca taamu mooy sa biir na sorenteeg say lupp say përëb sorenteeg say poqtaan nga xam ne góor moom bu dee julli dañoo bëgg mu yàng ay loxoom sori ay poqtaanam biiram sori ay bëti woomam ak i luppam bu dee jigéen nag moom day jegeele ay cëram waaye bu dee góor noonu lañ ca taamu bu dee sujjóot te it bu dee sujjóot bokk na ci lañ ca taamu mu rëppeel ay loxoom fa tolloog ay noppam mbaa boog mu ñëw ba jege ko dañu bañ mu bàyyi loxo yi ca gannaaw li gannaaw nga xam ne du mën a yàggee ci sujjóot bi nam ci bëgg yàggee bu ko defee baaraami loxo yi jëm la te moytoo nag lal ay xasabam dañoo taamu nga rëppeel say téng mu tolloog nopp yi mbaa mu jege ko te nag xasab moom bañ a laal suuf ba tey boo dee sujjóot taamu nañu sëb jënga teg ko mu ne dégg ca la ngay sujjóote mu bañ di jóg ko teguwaat dañoo bëgg mu ne dégg rek boo toogee ci diggante ñaari sujjóot ñi mbaa nga toog ci toogaayu taaya dañoo bëgg rek sa tànku càmmoñ moom nga lem ko te mu génne ci wetu ndeyjoor sa njekkikaay àgg suuf nga xam ne doo toog ci sa benn tànk tànku ndeyjoor bi nag nga yëkkati ko ba noppi ay baaraamam samp jëm suuf daanu ko faral di wan sax ki toog moom di jàng waaye nag ki nga xam ne téewut fi ñuy jàngee du ko neex a wan waaye xëy na dana ko mën a jàpp wal xunóot ak xunóot siran ci yelu xabla rukoo ci njëkk rukoo wa ba'da suurati ak ci gannaaw saar wa fii taaniyati subhi ci rakab ñaareelu suba waye joosu dana dagan ba adda rukkoo ci gannaaw rukkoo xunóot bokk na ci ngënee di julli bu dee ci yoonu Malik waaye julli suba rek moo koy am te it rakkab ñaareel ba lay amee gannaaw boo jàngee ba àggal bala ngaa rukkoo dañoo sopp itam nga wax ko ci suuf te bañ koo bëral nee nañu ba tey dagan na nga rukkoo ba siggi doora xunóot nga xam ne boo xunóotee ba àggal da ngay daal jàll rek sujjóot waaye daal mel daal li ñu ëpp def nun mooy ràkkab ñaareel ba buñ jàngee faatiha ak saar daal di xonóot nag door a sëgg rukkoo wa duhaaw ak ñaan baada tashahudi ci gannaaw taaye ja ak taani ji aji ñaareel buñ ne taaye ñaareel mooy taaye ja nga xam ne rek ca nga nar a sëlmale naru laa jógaat ndax julli buñ la ca rawee mën naa mu tegaloo ba am ñetti taaya ba ci ñeent kon nag taaya ja nga xam ne ca nga nar a sëlmal rek sopp nañu nga ñaan sa boroom bala ngaa sëlmal ñaan ga nag boo ko mënee ci langu arab ñu sit nga wax ko ci weneen làng waaye nag su fekkee mënoo ko ci langu arab mën nga koo wax ci làng wa nga man wa yakun dana nekk at tashahudu taaya ja at saani ji aji ñaareel atwala di gën a gudd minal awali ci aji jëkk ja taay ji nga xam ne ci nga nar a sëlmale mooy gën a yàgg taay ja nga xam ne naroo caa sëlmal ndax xam nga ne taay ji nga nar a sëlmale dañ cee sunnaal nga julli ci yonante bi bu noppi nag sopp itam nga ñaan bala ngaa sëlmal teewul nag boo yemale woon yaari taay yëpp maanaam yaari jataay yëpp yemoo nga xam ne ngaa jàng rek taay daal di wax asalaamaaleykum